bacda acuudu billahi min alshaytaani alrajim wa qattacnaahum fi lardi umamaa minhum alsaalixuuna wa minhum duuna dalik wa balawnaahum bilxasanaati walsayiaati lacallahum yarjicuun suñu boroom tabaaraka wa tacaala di wax ci laayab téeméer bi ak juróom benn fukk bi ak juróom ñett mu ne waqatanaahum ba léegi mu ngi wax li nga xamante ne ni nettalib yahuud yi mi nga xam ne moom lay nettali fii daanaka moo jël nettali ñu fi wax yépp moo fi yépp ci saar bi mu ne waqatanaahum ma daal di leen tasaare def leen ay pàcc nag fil ardi ci suuf si umama ñu nekk ay mbooloo yoo xamante ne nii ay pàcc-pàcc ay mboolooy mbooloo minhum am na ci ñoom ñoom yahuud yi as am na ci ñoo xam ne ñu baax lañ ci ñoom wa minhum waaye am na ñoom de duuna daalika ñoo xamante ne nii ñoom àgguñu nag ci mbaax mooy ne ay yéeféer lañu ay génn topp lañu dañoo weddi seen borom tabaaraka wa taala même bu dee ne nee nañ ñu ngi ci diine yi sariya yi seydinaa Muusa waxuñu dëgg ndax dañoo lankal yonent bi alayhi salaatu wassalaam te li ko jiitu woon lankaloon nañ seydinaa Isa ibn Maryam alayhim assalaatu wassalaam kon nag suñu boroom ne kon am na ci ñoom ñu baax am na ñoo xam ne àgguñ ci mbaax wa balawnaahum ñu daal di leen nattu bil xasanaati ci yu yiw yi ci yu baax yi di leen defaral seen affaire ñu am ay xéewal yoo xam ne maa leen koy jox ak santé gi yépp jox leen wër gu yaram di doxal seeni mbir seen dëkk yi di naat loolu nag maa leen ciy nattoo de was-sayyi'aati waaye tamit di leen nattoo li nga xam ne mooy yu metti yi nga xam ne moo leen di dal la'allahum bu ko defee yarji'una ñu mën a dellu ci seen boroom tabaaraka wa nag lii laa doon lii moo xewoon fa xalafa min baadihim ginnaaw gi nag mu leen mooy ba fi sayyidina Muusaa alayhi salaatu wassalaam bi mu fi newee lii waamoon mooy am na ci ñoom ñoo xam ne ñu baax la woon am na ñoo xam ne dañoo génnoonu topp borom bi nag ñépp lay nattu comme li nga xamante ne yàgg nañ ko mi wax comme ni koy nent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon na yubtalal mar'u ala hasabi diine nit ku nekk moom dañ koy nattu ala hasabi diine li nga xam ne rek na nga xam ne noonee la ngëm yàllaam ak jàpp li nga xam ne lislaam bii ni mu toll ci moom rek lu proportionnel yu toll noonee la ko boroomam tabaaraka wa taala di nattu kon nag mbir maa ngoongale mu ne nag ginnaaw ñoo ñëlee fa xalafa mu daal di ween wutu min baadihim ci seen gannaaw xalfun ay gaa yoo xam ne nag ay wutaakoon yu bon lañu mooy ne bu njëkk ba amoon nañ ñu bari ñu baax ci ñoom waaye amoon nañ ñoo xam ne dañoo génnoonu topp waaye ñoom sax ñu ëppoon waaye lii la ñi leen wutu après ñooñu ñoom ñoo yées daanaka l'écrasante majorité lii ci ëpp ci ñoom lu bari da nii la ñu mel mooy xalfun ay wutaakoon yoo xamante ne nii ñuy yées lañu ñu ñoo ñëw seen ginnaaw ñoom nag lan la warisul kitaab ñoom dañoo donnu li nga xam ne mooy téere bi ma leen yónni woon muy tawraat bi ma joxoon ca alwaax ya joxoon ko seydina muusa ala nabiyina wa alayhi afdalu salaati wassalaam ñoom ñoo donnu téere boo bëre ndax léegi nag ñoom ne biñ ko doon nee nag nga xam ne mu nekk ci seen loxo lan lañuy def war a jàng téere bi xam ko war koo jëfee léegi nag waaye defu ñu noon de yaxuduuna arada hada dunya niñ doon def daal mooy dañ doon jël arada hada dunya mooy li nga xam ne poñeetam àddina mu jege gii te doyadi moo leen gënaloon doxe li nga xamante ne nii moo woon ca tawraat li téere boo bale ma leen wàcceel moom daal fekk li ci ne mu ngi dëppook seeni bakkan comme ni ñu ko waxe woon ñu daal di koy jëfe nii ku xamul jàpp ne dañuy jëfe li nga xam ne moom la borom bi tabaaraka wa ta'ala kallaa wàcc ndekete doxaluñ ci dara daa dëppook seen bakkan rek waaye fa nga koy gën a xame mooy buñ gisee lu wuteeg seen bakkan gaa yi teg ko fële léegi nag jënd ko ak li nga xamante ne nii mooy poñeetam àddina gu jege gii bàyyi fële di lekk li nga xam di def li nga xamante ne nii mooy al aklu bi diin di lekk ci turu diine di dund ci turu diine te yow defaloo diine dara lépp lu fi yàqu sax yaa ko yàq noonu lañu fi nekke wa yaquluuna ba pare nag ñu teg ci naan di def seenu caay-caay di mooy borom bi tabaraka wa la di lekk li nga xamante ne mooy alalu ñi leen topp ak taalibe yi ak ñi nga xamante ne ñoom ñoom yàlla kesee leen ñor di leen jéem a nax di leen jéem a nax muy taalibe yi di leen nax léegi nag di lekk ci seen alal yi tey wax nan naan sa yow faru la naa waaye waaye dees nañu jéggal waay waay xam ngeen ne borom bi tabaraka wa taala dinañu jéggal yi ñuy def wa in yatihim te nag malgré loolu ñu naan dinañ ñu jéggal wa in yatihim te bu leen dikkalee aradun meneen poñet misluhu gu mel ni liñ jëloon yaxuduhu tamuy lu xaram ñu daal di koy jëlaat bàyyi fi téere bi lam leen digaloon tere leen li nga xam ne mooy corruption ay yooyu noonu di lekk alalu jàmbur ci naxaate ak naxaate lekk alalu jàmbur waaye lool dañ koy def ci turu diine te bare xam nañ ñoom biñ koy def siyamaa xam nañ ne li ñuy def baaxul léegi nag ñuy quoi te bu beneen ñëwee au bu ñu nee dañuy jéggal kay yow kay boo defee lu ñaaw ne dinañ ma jéggal xanaa kay da ngay def lu tax ñu jéggal la bokk waaye bu ñëwaatee nga jëlaat continuer ci li nga ne woon di lekk alalu nit ñi bil baatil léegi nag mu ngi noonu le léegi kon alam yaxud suñu alam yuxad alayhim suñu boroom tabaaraka wa taala ne waa ñoom xanaa jëluñu woon alayhim ci ñoom miisaaqul kitaab bi mooy pacte téere ba mooy man est ce que aw ma woon ak ñoom li nga xamante ne nii mooy pacte nekk ab poñ bu dëgër boo xam ne moom laa jëloon ak ñoom amoon kook ñoom muy ab pacte boo xamante ne nii mooy lan allaa yaqulu ala ahbaar yi ak yahuud yi gis nga laaya bii mooy laaya ba nekk ca suuratu tawba te doon wax naan yaa ayyuhal ladiina amanu inna kathiiran minal ahbaari war ruhbaani la ya'kuluuna amwaalan naasi bil baatili wa yasudduuna an sabiilillah loolu mooy laaya yii nii moom rek lay tekki moom lay leeralaat noonu le kon mu ne gaa yooyu la nag nga xam ne nee nañ ñooy fóore yi ci yahuud yi waaye ak ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy prêtre yi gaa yi nekk ci seen monastère yi naan gaa yi ku ci am bàkkaar ñëwal ci ñun nga confesser wax ñu su suñuy seeni bàkkaar am loo fi bàyyi bu ko defee ñun ñu di ñu jéggal la borom bi jéggal la jaare la ko ci ñun loolu lépp façon lekk alalu jàmbur yi la ak tamit di leen sas sas yoo xam ne teguwul ci dara lu dul ñoom ñoo ciy màgge ñoo ciy tedde waaye diine teddewu ci waaye lépp nag ci turu diine nañ koy defee suñu boroom nag ne alam yu xas moo tax jëluñ woon alayhim ci seen kaw miisaaqul kitaab yi paktub téere ba wax leen ne leen lan añ laa yaqulu ñuy bañ a wax alallahi ci mbiru yàlla tabaraka wa taala illa al haqq lu dul dëgg gi nga xam ne moom lañ fekk ci seen téere yi muy tawraat ak injiil wa darasu ma fihi te ñoom ngat nekkul ñu réer de jàng nañ li ci biir téere ba ba xam li boroom bi tabaaraka wa taala namm ak li mu bon ak li mu bañ waaye nag ñu bàyyi fi li nga xamante ne saa buñ gisee li yàllay tere ñu am lu ñu am lu ñu ci mën a am ci alal ak weccet ñu daal di koy jënde loolu la weccet woo wale wa daarul aaxira suñu borom ne ta xamuñ ne ta ñoo gën a tay ken ad daarul aaxira wa daarul aaxira kër gu mu ga di yawmal qiyaam xayrun moo gën de moo gën poñetum àddina mii nga xamante ne moo tax ñuy jënde diine yàlla ji tere yàlla yi ndigalu yàlla yi ñu jënd ko li nga xam ne mooy yi nga xam ne chèque yi ñu leen di jox ak yi nga xamante ne nii moom lañ leen moom la ñuy ronkat ci seen ndongo yeeg ñi nga xam ne ñoo gëm diine ji kon nag nañu xam ne wa daarul aaxira te ñoom war nañoo xam te xam nañu ne de kërug mujj ga ah bu ñu ko gëme woon noonu nañ xam ne xayrun moo gën dee waaye ngir ñan lilladina yattaqun ñi nga xam ne ñooy ragal tey mooy du seen boroom tabaraka wa taala di tënku ak yi nga xamante ne mooy ci ndigalam yi tey sori li nga xam ne mooy tereem yi afala taqilun ndax ñii duñu xalaat kon nag laaya baa waaye lii nga xam ne lii muy wax ni ku waxal dëgg xam ne ñun suñu xeet bii am na ci te loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxam de day dikk saa su ne salawaatu rabbina wa salaamuhu alayhi ba roog ba mu jógee Hunayn doon wax innaha la sunan lii de mooy yoon bañ naan ij'al lana dhata anwaat kama lahum dhatu anwaat ay waay yonent bi alayhi salaatu wassalaam defal ñu garab koo xam ne moom la ñuy jaamu comme ñii niñ ko amee tuddoon nañ ko fan yee bi ñuy gis li mu waxoon waa kër Seydina Muusa li mu waxoon ne innakum qawmun tajhaluun ne yéen da réer bi ñaan ñu defal ñu ilaahan kamaa lahum kon loolu wax jooju mu ne woon yéen sama xeet la tarka bu na wat naa ne ci am na ci yéen ñoo xam ne dinañu war topp sanana man kaana qablakum yoonu ñi nga xam ne ñoo leen fi jiitu woon ñu ne ko ñan ngay waxal yahuudu wan nasaara mu ne bu ma waxul ñooñ añ lan lay wax looloo gis nii xam na ne wax dëgg yàlla foo man di dem foo xam ne mbaax nga fa woon ñoo xam ne sëriñ soo xam ne kenn nattablewul woon seenu mbaax ak seenub yiiw mu leer naññ ñu bari ñoo xam ne ñu leen fa wutu en tout cas mujj gi doxaluñ lañ fa nee woon de dañuy mbubboo diine ji nag di ci tedde waaye teddaluñ diine ñooñu nga xamante ne leen yitteel lépp mooy li ci poosu taalibe yi ak ni nga xamante ne noonu la ñuy ronkati mbir yi bu ko defee noonu kese la ba pare nag jàpp na ñoom sa yu faru la naa parce que sëriñ diw moom yàlla moom moom mënuñoo def lu duñu teg daan ndax dina ko ruse suñu maam <laughs> ah, yow yaa yow yaakaar jooju lu mu baax baax baax ak maamu ñii ku gënoon maamu ñii ay yonent lañu woon de yahud yi ñoom Seydina Muusa la Seydina Yaqub Seydina Ishaq Ismaïl ak Seydina Ibrahim alayhimu salaatu wassalaam ñoo nekkoon seeni maam te gis nga li leen borom bi teg ne leen kuunu nekk leen xiradatan ay golo xaas yi na yoo xam ne yu kuttus ngeen kon nag buñ jàppee ne parce que diwa doon saay maam moom Serigne bu mag boo bële moom moo nekkoon saa maam mooy diw mi njorte gu ma def ma ñam ne def lu ne parce que diw daal moo may bu ëllëgee moo may tinu fa sama boroom te boroom bi am na ke mooy dina bon dina am bon dina dina ma bañ a mbugal dinañu bañ a mbugal ndax diw la ciy xool déedéet lool amul de toog naan rek sa yow faru la naa loolu mooy wax ñi nga xamante ne nii ci caaxaan lañ ne di mbubboo diine ji di mbubboo seen maam di mbubboo seen baay boo xam ne ci diine lañ ko xamee woon di def ay caay-caay lekk alalu jàmbur yi ci neen suñu boroom nag wax na lim leen di wax fii nga xam ne loolu moom xew na ci ñun léegi nag di ñaan boroom di tabaaraka wa la mu fuut ñu ci façon xalaat yooyu ak façon doxalin yoo yële te suub ñu ci li nga xamante ne nii mooy alquran ak sunna bi nga xamante ne nii moo jàngale